noonu lañ ko gën a xame noonu la tudd mooy Amir ibn Fuhayra at-Taymi nekkoon kon comme li mu wax mawla Abi Bakrin Siddiq Seydina Abu Bakrin radiyallahu moo ko goreeloon moom nag dafa bokk ci ñi tuddoon nañu ko bi ñuy wax ñi njëkk a dugg ci lislaam dañ ne woon moom tarjumaam dañuy bàyyi ba hijra ba suñu boroom subhaanahu wa defal nañu ko walillaahi alhamdu wal minna bokk ci ñi njëkkoon dugg ci lislaam moom seydina Aamir ibn Fuhayra at-Taymi dañ ko doon mbugal nag mbugal yu tar kuffaaru Quraysh ni mbugal yu tara tara tara tara tar lañ ko doon teg ba moo tax moom seydina amir bi seydina abu bakrin radiallahu anhu mooy ki nga xam ne moo ko jëndoon eh, comme ni nga xam ne noon la yaa aïsha radiallahu taala anha wa ardaha wax mu ne eh, ci xadiis boo xam ne imaam al buxaari yi moo ko solo ci kitaabul maghazi bi muy nettali mu ne moom yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha fa kaana Aamir ibn Fuhayra ghulaaman li Abdillah ibn Tufayl ibn Saxbara abu axu Aisha li ummiha mu ne Aamir ibn Fuhayra dafa nekkoon ab booy mooy liñ naan kuy liggéeyal mooy booy buy liggéeyal koo xam ne sangam wala ku lay liggéeyal ñu naan kii mooy sama booy bu dee jigéen ñu naan bon bon euh, mu ne moom dafa nekkoon booy la woon ki ko moomoon moo doon Abdullah ibn Tufayl ibn Saxbara nekkoon mbokk yaa Aisha radiyallahu ta'ala anha ci yaay Eh, bi ñu doon gis nisaa'un xawla rasul gisoon nañu radiyallahu taala alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhunna gisoon nañu eh, bi ñuy gis ummu ruumaan waxoon nañ ne moom cosaanoowul woon fan madi eh, makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman ndax at-Tufayl ibn Abdullah ibn Saxbara Abdullah ibn Saxbara xam nga yaay Aïsha radiyallahu anha dane moom dafa nekkoon booyu Abdullah ibn Tufayl ibn Saxbara at-Tufayl ibn Abdullah ibn Saxbara moom ci waa Azd la bokkoon ci Azd Azdi la moom ci la bokkoon yaayam nag kii baayam mooy Abdullah ibn Saxbara moom moo nekkoon boroom kër Ummu Nuumaan di yaayu ya Aïsha radiyallahu anha lii mooy avant Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu di denc Ummu Nuumaan dafa amoon alliance ak Abdullah ibn Saxbara mi nga xamante ni nii moo nekkoon euh, ki nga xam ne moom moo nekkoon boroom kër Ummu Nuumaan bi nga xam ne nag ci lañ ñëw Makka mooy Abdullah ibn Saxbara daal di ñëw Makka ànd ak soxnaam di ak euh, Umm Ruumaan ñu dugg ci am alliance ak Seydina Abu Bakr ibn as-Siddiq radiyallahu anhu waaye doomam ji amoon na tamit doom ju tuddoon ak Tufayl boo xam ne Abdullah ibn Saxbara ak Umm Ruumaan ñoo ko juróon ñu àndoon ñoom ñépp ñëwoon Makka waaye biñ ñëwee foofu moom di ibn abdullah ibn saxbara dafa génn àddina bi mu génnee àddina bàyyi fa kon njaboot ju sew muy umm ruumaan ak doomam bi ak tufayl ibn abdullah ibn saxbara seydna abu bakr nag radiyallahu anhu daal di takk soxnaam si nga xam ne moom la fi bàyyi bi mu génnee àddina muy umm ruumaan ci la ame doom ak moom di am ci ñaari doom muy Abdurrahman ak Aïsha yaa Aïsha radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon dañuy gis ne ak Tufayl mi nga xam ne moom moom moomoon kan Aamir ibn euh, Fuhayra moom dafa nekkoon lan moom frère yaay Aïsha la woon ci yaay mooy ñoo bokkoon benn yaay Ummu Ruumaan bàyyi lañ bokku lool Umm Ruumaan moo leen juróon sauf que ak Tufayl moom baayam moo doon Abdullah ibn Saxbara euh, yaay Aïsha moom baayam mooy Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala anil jami Seydina Abu Bakr nag dafa jënd dafa jënd comme ni nga xam ne noonu la ad-Dimyaati wax rahimahullah dane imaam Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu dafa jënd Aamir ibn Fuhayra jënd ko ci ak Tufayl loolu moo tax bi mu ko jëndee mu nekkoon nga am mu jënd ko après daal di koy libéré bokkoon nag ñi nga xam ne waa Makka dañ leen doon teg xeeti mbugal yu tara tara tar ndax bi nga xam ne ci lañu dugg ci diine moom kon Aamir ibn Fuhayra noonu la ne woon biir Makkatal Mukarrama zaada allahu tashrifan wa takriman seydna abu bakr kon jënd ko mu koy liggéeyal foofale di koy yoral ay gàttam ay xaram ak yi nga xam ne mooy bahaimul di kii yi xanam yi di ko sàmmal muy ay ay gàttam looloo tax yaa Aysha radiyallahu taala anha mu ne wa yara alayhima léegi nag bi gàddaay gi amee moom comme que looloo doon métier da doon mooy sàmm la woon doon sàmmal Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu bi nga xam ne nag ci la ñu jóge ci xaar bi ci seen bi ci gàddaay gi jóge kër Seydina Abu Bakr yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak àndandoom bi radiyallahu anhu ñu ñëw ci jabalu sawr ci grotte boobu nekk ci montagne sawr léegi bokk na ci plan yi nga xam ne moom lañ tëral moom ak alayhi salaatu wasallam ak ànd doom bi mooy ne lii lépp lu ñu tëral naa bul foog ne dañu ñëw rek di ko def loolu mooy ne le fait que Abdullah ibn Abi Bakr di ñëw di fanaan ak ñoom di delluwaat di dem di di espionner waa su ñëw di leen waxaat bu guddee bu fajaree mu gaaw dem ak le fait dañuy nekk ci xaar bi trois jours loolu lépp ay plan la loo xam ne euh, yonent bi alayhi wassalaam yu mu tegoon la ak Amir ibn Fuhayra bi moom nag da doon sàmm bu ñëwee day ñëw ci grotte bi bu guddee jotee bu timis gi bu jant biy dugg mu daldi indil foofu gàtt gi ci grotte bi noonu bu ñu ko gisee lu ñuy wax lee de sàmmkat la rek comme ni ko sàmmkat yi yàgg defe di nekk ci àll bi di yor seeni gitt di fanaan ak ñoom foofu mu ne fa yurihaha alayhima xiina tadhabu saatu min al isha te moom ko doon def daanaka après gée la ko doon def mooy bu guddee nga xam ne benn soupçon du am ne kon grotte bii montagne bii ñi ñuy seeta ngi fi bu ko defee nag moom lan la fa doon jariñ le fait mu ñëw foofu indi fa gàtt gi mu ne fa yabitaani fi rislin wa huwa labanu minhatihima wa radifihima loolu nag da ko doon def ngir bu newee foofu di leen rattal ñoom alayhi salaatu wassalaam ak àndandoom bi di sangam moom Amir di seydna abu bakrin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma daal di leen rattal ci soow moomu nga xamante ni nii ci lañ doon lekk di ci naan di ci ndax soow day téye loolu lañ doon naan ngir mu rattal leen ah, mu ne foofu la yem mu ne déedéet mu ne moom xatta yan'iqa biha Aamir ibn Fuhayra bi Galas fa la doon nekk fa la doon fanaanal gétt bi après gée la fa doon ñëw ci buntu grotte bi nekk foofu ak xar ba yéeg yooyu bu fa lay nekk ba xalas mooy bu fajar gi laata fajar gi di xar buy xar noonu njël bu Abdullah ibn Abi Bakr mi ñëwoon fanaan ak yonent bi alayhi salaatu wasallam ak baayam ci grotte bi buy génn di dellu Makka moom nag mu daldi moom Abdullah way jiitu Amir topp ci ginnaaw radiyallahu anil jamii yoraale gàtt gi di leen dàq bu ko defee trace yu tànk Abdullah ibn Abi kii jur gi bu ci jaaree xar yi bëy yi buñ ci jéggee kenn dootul trouver trace yooyu Allahu akbar darsun fi tawakkuli Allah gis nga hijra yonent bi alayhi salaatu wassalaam leçon la ci wàkkirlu ci yàlla waaye aka neexoon gaa yi nga xam ne dañuy wootewu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lañuy roy ñooy sëriñ kon dootuñu def dara wala tolluma fenn sax waaye man du def benn effort ngir man yi ma bëgg ma ciy nekk al axdu bil asbaab yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yàlla mënoon na ko indil alburax mu yéeg dem Madina comme ni mu ko yóbbu woon Jérusalem waaye defu ko xoolal ma plan yu réy nii làqat fajar jo euh, ci bëccëg gi bi ko sëy naa Jibril neebul faranse nit mu takk boppam dugg foofu ci Makkatal Mukarrama daal bi nekk foofu jóge këram dem kër Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ci njolloor dem wax ko li xew jógewaat fa dem ci Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu wax ko mu fanaan néegam jóge fa dem kër Seydina Abu Bakr guddi ñu daldi jaar ci buntub sarale buntub sarale lañ jaar ci buntub ginnaaw dem ci xaar bi neewu la ah, non non man daal damay génn jaar fii yàlla dina muur seeni bët ba duñu ma gis loolu ba ko wax te defu ko déedéet mooy ne fi ñépp jaar bi ñuy dem hijra noonu la def alayhi salaatu wassalaam moom moo doon modèle bi ñépp doon suivre nit boo bëggee dara dangay def liy waral nga am al axdu bil asbaab yooyu dinañ ci gën a dikk insha kon Aamir ibn Fuhayra day topp ci ginnaaw Abdullah ibn Abi Bakr bu jël jotee buy dem mu dàq jur ji ñu topp ci ginnaawam ba trace yu mu bàyyi tànkam ndax Quraysh comme ni ñuy gise ci léegi nii après insha allah bu dee xaj na fi ba léegi waxaguñ ñoom yan plan lañ teg fii ñu ngi wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak àndandoom bi radiyallahu ta'ala nan lañ def ba dem foofu à instant bi Quraysh toogul di nelaw ñoom teg nañ seeni plan tamit yooyu ñooy yan yooyu dinañ ko gis insha allah waaye Seydina Amir ibn Fuhayra kon mu ne day dàq gëléem yi euh, euh, jur ji ñu daldi topp ci ginnaawu abdullah ibn abi bakrin noonu la doon def mu ne yafalu daalika da doon def loolu fi kulli laylatin min tilka layaali salaas ñetti guddi yi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak bi radiyallahu taala anhu passé ci grotte bi trois jours yooyu yépp guddi yooyu yépp nii la doon doxal moom seydina amir ibnu fuhayra radiyallahu taala anhu wa arda moom nag seydna Amir ibn Fuhayra di gàddaay gi amee gàddaay na dem yone kër daarul hijra di kërub gàddaay gi di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ba mu fa demee nag gàddaay yi moom euh, feebar bi nga xam ne moo doon dal ku ñi nga xam ne originaire wuñu woon foofu la di madinatul munawwara moom da koo daloon muy feebaru léegi boroom xam-xam yi euh, dañ naan mooy malaria mooy ngelaw loolu doon dugg képp koo xam ne nekku fa woon man nga fa jële feebar yoo xam ne boo moyul fa ngay génne àddina te gisoon nañ ko ci waajuru yonent bi alayhi salaatu wassalaam di abdullah ak amina euh, waaliday rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon loolu moo ko fa daloon te du moom rek la daloon comme ni yaay Aïsha radiyallahu taala wa ardaha wax ci xadiis boo xamante ne nii imaam Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo na ko noon imaam an ak imaam Ibn Hibbaan rahmatullah mu ne ñoom bi ñu àggee ci biir xadiis bu maan lamma qadimal madina ishtaka asxaabu nabii sallallahu alayhi wa sallam minhum abu bakrin wa bilaalun wa aamiru bnu fuhayra moom yaa aysha radiyallahu anha mu ne bi nga xamante ne nii ci la euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak àndandoo bi lamma qadima al madina ba ñu ànd àggee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne ishtaka dafa wopp dafa tawat asxaabu nabi muy e, mbokk yonent bi mooy kii àndandoo woon yi saxaabaan yi nga xam ne ñoo jóge màgg ñoom dañu commencé e, feebar ba di leen dugg ndax originaire uñ dëkk bi moo tax changement climatique loolu ñu bari xam nañu ko léeg-léeg bokk na ci liy indi feebar mooy nga changer climat wala nga jekki changement bu brutal am ñu jëli la fenn yóbbu la fenn kàccoori tubaab yi noonu lañ doon def di ba ñëwee fële ca Afrique temps colonie sëriñ bu leen sonal wala politicien bu leen sonal ñu bëgg laa kom ni ñu defoon ay ñoom euh, Samori ay ñoom Sëriñ Tuubaa rahmatullah alayhi alal jami ñoom niñ doon def mooy ne dañ lay yóbbu beneen dëkk ndax xam na dëkk boo xam ne c'est totalement opposé ak climat bi xew fii nii fii nii biir senegaal gii ba ko defee ñu bari li leen doon rey sax mooy feebar yañ fay contracté foo xam ne dëkk yu mel ni gamo yu mel noonu bari humidité te yow fa nga dëkkoon presque ñetti weer yi bu tawee ba taw ci lay yem sec ñu yóbbu la foo xam ne presque neuf mois sur douze wala douze mois sur douze lay taw tooy xet boo moyel feebar yu bari duñ ko fa jële boobu yàlla dogalee boo moyel fa ngay bàyyi sa bakkan ñoom nag bi ñu àggee ñii dañu fee wopp mu ne minhum bokk na ci ñooñu feebaroon abu bakrin seydna abu bakr radiyallahu ta'ala anhu wa bi bilaalun ak seydna bilaal ibn rabah mu ne wa Aamir ibn Fuhayra ak Aamir ibn Fuhayra ñoom ñi bokkoon nañ ci ñi nga xam ne dañoo feebaroon li leen daloon nag mooy alxuma wa kaana Aamir ibn Humayr euh, ibn Fuhayra moom li ko daloon li leen daloon mooy alxuma mooy sibiru bu metti moo leen doon dal Ah. ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam gisee lool mu ñaan ne yàlla yàlla na ko génne wopp gi nekk biir Madina ne yàlla soppuloo soppal ma soppuloo ma samay soppuloo wal samay àndandoo comme ni ñu soppawoon màkk ga ñu jóge wala lu ko gën sopp gu gën a jéggi dayo gi soppoon seen dëkk ba ñu jóge di Makkatal Mukarram ala saakini afdalu salaatu wassalaam ba pare mu ñaan yàlla daal di toxal wopp googu yóbbu ko al Juhfa eh, ca àll ba ca biti ñaan googu suñu boroom nangul ndawam bi alayhi salaatu wassalaam nu mu gën a ñoom ñu wér ba moo tax gis nga après ñoom ñépp daanaka saxaaba yu jógewoon Makka madinatul munawwara ñi ci bari foofu lañu des delluwaatu ak boo ci boolee lañ la waxoon ci wàllu hijra boo jógee fa nga jóge ak yooyu bi ñuy wax ci ahkaamul hijra moom seydina amir ibn fuhayra ah, bokk na ci ñi nga xamante ne nii moom nag bi mu nee madinatul munawwara kon gàddaay si ah, bi nga xam ne ci la mu ngi génn àddina woom ci Bi'ru Ma'una Bi'ru Ma'una gisoon nañ bi ñuy def tarjuma al-Mundhir ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu wa arda waxoon nañ ci bokk ci bu ñuy gis maghazi rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam di xeexu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dina awa saraya tamit ak yi nga xam ne moom la doon yónnee dinañ ko gis incha allah gin koo yaatal waxoon nañ ko bi ñuy gis tarjama euh, al-Munzir ibn Amr boobu anhu wa arda moom foofu la génne woon àddina ñoom lañ doon woowe al-qurra nga xam ne ba Malik di mulaa'ibul asinna di Amir ibn Malik daal di ñëwoon ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi alei salaatu salaam proposé ko l'islam dugg ci nanguwul waaye rafetlu ko ne ko li ma gis mooy euh, li may woor de lu baax la lu rafet la euh, li ma gis mooy dama bëgg nga yónni ci sa saxaaba yi tànn ci ñoo xam ne ñoom nga yow ni Najd di est ci Hijaz bu ko defee wàllu penku xijaas euh, bu ko defee E, e, e, amaana dinañ tuub yonent bi alayhi salaatu wasallam réticent woon na waaye mu convaincre ko bañ demee al-Munzir ibn Amr ñoom Haram ibn Milhan di nijaayu Seydina Anas ibn Malik di frère Umm Sulaym ibn bint Milhan ñooñu ba ñu demee di nga xam na ñu bari lañ woon am na riwaay yu ne quarante am yu wax lu loolu bi ñu demee foofu ñoom la kàccoor ba di Amir ibnu Tufayl daldi woon rey defoon leen benn embuscade ba Haraam ibnu Milhan ñëwee di wax li leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni ñu mu daldi def Eh, siiñ kenn ñu daal di mu daal koy ray féete bu ginnaaw ray ko mu ne fustu wa rabbil kaaba texe naa waat naa ko ci boroom kaaba ji ci lañu rayaale woon eh, Amir ibn Fuhayra mii ndax ci ñoom la bokkoon nga xam ne ñoom liñ leen xame woon mooy xëy di liggéey taxani bu ñu ñëwee lu ñu am ci loolu lenn li moom lañuy taal guddi di ci jàng alxuraan nga xam ne loolu lañ doon def di dimbali nit ñi jàngkatu alxuraan yu mag lañ woon ñu leen doon woowe alqurra ñoom nag bi ñëwee foofu fa lañ leen ray ray leen ñoom ñépp daanaka bam des ki ci rëccoon di euh, ad-Damri rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu Eh, moom lañu imaam al Buxaari rahimahullah di nettali génnu àddina Aamir ibn Fuhayra eh, mu ne ci bidu Mauna foofale mu jële ko ci Hisham ci yoonu Hisham ibn Urwa di Hisham di doomi Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma wa anhu eh, moom Urwa mu ne Euh, Hisham boog mu ne axbarani nettali na ma abi di sama baay baayam mooy kan mooy Urwa radiyallahu taala anil jamii mu ne lamma qutila alladhina bi bi'ri ma'una wa usira Amr ibn Umayyah ad-Damri qaala lahu Aamir ibn Tufayl man haadha fa ashaara ila qatil mu ne moom ila axiril xadiis mu ne mooy euh, euh, kan Urwatu ibn Zubayr rahimahullah dañuy gis ni mursal la ndax ci Urwa yem mooy tuddul saxaaba bi nekk diggante moom ak moom mu ne te loolu la imaam alxaafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne wa sawaabu ma waqaa fi saxiix këne mursal la nettali bii nii ndax imaam al Buxaari yi indiwul euh, euh, ba après Urwa kan moo ko wax kooku mooy dañ ko sute Urwa ibn Zubayr rahimahullah mu ne lamma qutila alladhina bi bi'r Ma'una bi nga xamante ni ci lañu rey ñi ñu reyoon ci bi'r Ma'una mu ne wa usira ñu daldi jàpp prisonnier Amr ibn Umayya ad-Damri di Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri radiyallahu anhu qaala lahu loolu waxoon nañ ko biñ doon gis tarjama almun euh, al-Mundhir ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu loolu waxoon nañ ko kon jarul ñuy ñëwaat nan la def moom biñ leen rayee ba kenn rek daal di ci ñu daal di am kuñ fay jàpp te moom li ko muccaloon mooy ne al-mal'un di Amir ibn Tufayl dana ko yow gis nga budul woon bi ko laajee foo bokk ak yooyu ba xam ki mu doon mu ne ko bu yow budul woon fekk yaayam moom yaayu Amr ibn Umayya dafa mas defal ba mu nekkee gone dafa dimbali woon Amir ibn Tufayl mu ne ko budul woon loolu dama lay exécuter comme ni nga xam ne noonu laa exécuter ñi ci des dinaa la rey rey bu ñaaw yow euh, mii Amr ibn Umayya ad-Damri léegi moo tax mu ne wa usira ñu daal di jàpp prisonnier kan Amr ibn Umayya ad-Damri bi ñu ko defee prisonnier moom lan moo xew mu ne qaala lahu Amir ibn tu Amir ibn Tufayl Amir ibn Tufayl ne ko ne prisonnier bi ne ko eh yow laay laaj man hada fekk massacré nañ rey ñu bari ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba ñu ngi niy tëdd seeni néew a ngiy tëdd ñu tëral seeni néew ñu tëral leen fiñ leen rey moom mu jàpp ko prisonnier ne ko man hada ci biir ñi ñu rey ci mbooloo mi néew yi mu ne ko kii kan mu joxoñ ci néew yi kenn ne ko kii kan la bi mu ko waxee loolu mu ne ko moom Seydina Muawiya Amr ibn Muawiya Amr ibn Muawiya Amr ibn Muawiya Amr ibn Umayya ad-Damri mu ne ko hada Amir ibn Fuhayra kii néew bii nga ma joxoon ci biir néew yi de mooy Amir ibn Fuhayra fa qaala ak tufayl ne ko amir ibn tufayl alayhi la'natullah ne ko laqad ra'aytuhu ba'dama qutil rufi'a ila as-samaa'i hatta inni la anzuru ila as-samaa'i baynahu wa bayna al-ard thumma wudi'a mu ne ko laqad ra'aytuhu dëgg dëgg maa ngi man gis naa ko moom amir bii nga ma ne moom mooy kii mooy amiru kii génn àddina nii nga ne ma kii mooy Amir ibn Fuhayra man de gis naa ko bi nga xamante ne rey nañ ko bi ñu ko reyee ba pare rufi'a ila sama ñu yëkkati ko kii yoon koo am noonu mu yëkkati ko ñu yëkkati ko mu gis mu yëkkati ko hatta inni ba man Amir ibn Tufayl la anzuru ila samaa'i baynahu wa bayna ard maa ngi xool ci asamaan si mu nekk diggante asamaan seeg suuf Allahu akbar summa wudi'a ginnaaw gi ñu wàcce waat ko tegaat ko fii ba ma lay laaj naan la kii kan la loolu bokk ci karaamaam yi moom Aamir ibn Fuhayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye al-mal'un Aamir ibn moom lool lool taxul mu tuuba tuubul dafa dee ci kaw géléemam la dee loolu incha allah ñu ngi ci gën a ñëw ci biir na buñ ci àggee incha allah kon bi ñu génnee àddina nag am na aaya yu wàccoon ci ñoom comme li imaam Anas ibn Malik waxoon këne dañ doon yàlla wàcce woon na ci ñoom alxuraan joo xam ne dañ ko doon jàng xatta nusiqa ba'd ginnaaw yu ñu daal di koy nasaxal daal koy dindi kon moom noonu la génn àddina moom Seydina Amir ibn Fuhayra foofule ci Bi'r Ma'una ala yadi eh, Amir ibn Tufayl kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi wa mathwaahu